wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala aalihi wa sahbihi wa sallama tasliiman kasiiran yaa ayyuhal laziina aamanuu ittaqullaha haqqa tuqaatihi wa laa tamuutunna illaa wa antum muslimuun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 a'aadani llahu wa iyyakum min an-naar mbokk yi ñu ngi leen di nuyu nuyub lislaam wa assalaamu aleykum wa rahmatullah di dellusi war sunu waxtaanu fajar ci téere bi nga xam ne moom lañ bokk muy al-jaami' fi sunani wal aadaab wal maghaazi wat taariix li abi muhammad abdillah ibni abi zaydin al-qayrawaani al-maaliki alayhi rahmatu rabbil aalamiin tey mooy sunu ñaar fukkeelu jotaay ñaan sunu borom tabaaraka wa ta'aala mu nangul nu te nangul wala jullit defal ñu jàmm def jàmm ci sunu réew kon dañuy continuer rek li nga xam ne mooy liñ tàmbali woon démb mooy lu aju ci régal yi nga xam ne dañ koo teg pour mën a dégg nga xam ne moo di turi sunu borom tabaaraka wa ak melakaanam ñu ñëw nag ñu tàmbalee ci li nga xamee ne moo di turi sunu borom yi azza wa jal muallif bi alayhi rahmatu rabbil alamin eh, tudd na ay melakaan yu bari yoo xam ne wala ay melakaan yu limu yoo xam ne nee na sunu borom tabaraka wa taala da koo loolu nag la chakk ci ne jaam bi pour mën koo dégg lu ñàkk ñu njil ko ay mbir yoo xam ne yu ñuy di jiital la teg ko ci kanamam su ko defee mu doon loo xamee ni da koy mën a déggee turi sunu borom bi azza wa jal ñaareel bi nga xam ne moom la ñuy war a continuer ak yoon tey mooy asmaullahi kulluha xusna asmaullahi kulluha xusna turi sunu borom tabaraka wa taala ay turam yépp dafa doon yoo xam ne yu rafet la maanaam ya gën a rafet yàlla turam mooy bokk ci yàlla tudd suñu borom mooy ay turam mooy la gën a rafet maanaam fa dafa yegg ci dayob rafet suñ borom nee na walillahi al asmaa'ul husna yàlla am na tur ya gën a rafet amul lenn lu ko féete kaw ci rafet lu tax mu gën a rafet ndax day day tegtale ki gën a rafet ci ku ñu tudde ci gën a ci gën a rafet ci koo xam ne dañ koo tuddee dara maanaam dañ koo tuddee ay tur koo xam dañ koo tudde ay tur te mu doon ka gën a rafet moom lay tegtal tamit suñu borom tabaaraka wa taala waaye dafay tegtale itam ku gën tedd ci ku ñuy tegtale koo xamee ne ku ñuy tegtale la waaye mooy ki gën a tedd ci ñi ñuy tegtale ñëpp kooku la tur yee tegtale te mooy suñu borom tabaaraka wa taala te tur yooyu dafa làmboo melekaan yu mat sëkk yoo xam ne genn wàññiku nekku ca ci genn anam nag du loo xamee ne lu ñuy luy jamtal la du loo xamee ne lu ñuy xalaat la du loo xamee ne interprétation la bu mën a indi ak wàññiku goo xam ne mën naa nekk ci sunu borom tabaraka wa taala loolu jaam bi war ko bàyyi xel baax buñ ci joxee lu mel ne tur sunu borom tabaraka wa taala mi ñuy wax alxay loolu la shakk ci ne dafay tegtale sunu borom tabaraka taala dañ ko tudde alxay eh, dafa làmboo ak tudd ak dund alxay mooy aji dund eh, dafa làmboo ak dund gu mat sëkk koo xam ne ak jiitu ak ñàkk jiitu ko waaye ak jeex ak wàcc itam du ko dab mooy dund goo xamee ne dafa làmboo mboolem xeetu melakaanu mat yi moy xeetu xam-xam ak kàttan ak dégg ak gis ak yeneen yu bokkut ak yooyu te ab buur moom wala moo mën a nekk ku mat faaw dafay nekk waaye koo xam ne dundul hmm, kooku mënta nekk buur lu mel ne al alim xam ji kooku la shakk ci ne ci tur yàlla la bokk dafa làmboo xam-xam boo xam ne ak réer mësu koo jiitu ak fàtte itam du ko dab mukk moo tax Firawna ba muy laaj Muusa ngir bëgg a jaxase carte gi Muusa di ko woo ci tawxiid mu bëgg nit ñi e, jaxase xel nit ñi naan ko qaala fama baalul quruunil uulaa qaala ilmuhaa inda rabbi fi kitaabin laa yadillu rabbi wa laa mu ne ko waaw maas gu njëkk ga moom seekal yu njëkk yee moom luy seen mbir yàlla wax moom Musaa ne ko ilmuha inda rabbi fi kitaab seen xam-xam maa fa saa borom yàlla nekk ci ab téere dañ koo bind te sunu borom tabaaraka wa taala ñàkkut xam te it du fàtte ñàkkut a xam te it du fàtte maanaam ak réer moom nit nag mën naa xool ne ci alxuraan ne ah ñoom kat léeg-léeg dañ cey gis ñoom kat dañ cey gis fu yàlla wax ne nasullaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun ah, nafiq yi dañoo fàtte yàlla yàlla fàtte leen waaw loolu moom man ngeen ko mën a firee ak li yàlla wax fii ne laa yansa yàlla du fàtte ba doo fi muy fàtte fàtte dafa am ñaari maana dafa am ñaari signification signification bu njëkk bi mooy aljahl an nisyaan bi maana aljahl moo di fàtte koo xam ne la muy tekki mooy koo xam ne dafa réer dafa réere dara maanaam dafa réer moo tax muy fàtte dafa sànk moo tax muy fàtte wala dafa wàññiku moo tax muy fàtte wala am xelam ci boppam dañ ko limite dañ koo limité loolu la chàkk ci ne euh, dafa jomb ci sunu borom tabaraka wa mooy lay firi fii laa yansa du fàtte wa ma kaana rabbuka nasiya sunu borom du fàtte beneen maana bi ci des moo di at-tark mooy bàyyi dara loolu lañ ci jublu sunu borom ñooñu dañoo bàyyi yàlla yàlla bàyyi leen mm-hmm. dañoo fàtte sunu borom sunu borom bàyyi leen yàlla day bàyyi loolu la shakk ci ne loolu lañ ci jublu kon xam-xam ngoog sunu borom tabaraka wa taala xam-xam goo boo xam ne dafa yaatu lool dafa peeg boolem lu mën lu mën a am xam-xamu bu yàlla daf koo peeg boo leen dajalee ñoom ñëpp yàlla da leen a xam waaye boo leen teqalee itam benn bu nekk nam deme dëggantaan noonu la ko yàlla xame xamin woo xamee ne amu ca lenn loo xamee ne daa deme wut nam ko xame ndax dafa am ci falasifa yi ñu jàpp ne suñu borom tabaaraka taala mbir yëpp buñ ko dajalee la koy xam waaye buñ ko firi fàccee benn ak benn du ko xam waliyaadu billah ak ñenn ci kuréel lislaam ñu tudde al qadariyya ñu jàpp ne suñu borom tabaaraka taala li nga xam ne moo di ak namel ak xam-xam nekkut nekkul ci moom waliyaadu billah mbir yi day jékki-jékki am nii te bu amee la koy yàlla door xam la chaque ci loolu kéefar la eh, loolu kéefar dëgg la sax lislaam yi te tënkuwuñ ci ahlu sunna wal jamaa dañ leen di tontu ci buntu booba ci seen pas-pas tënkuwut ci ahlu sunna wal jamaa la leen tante dañ leen di tontu ci bés ci buntu boobu. bu xam ngeen ne borom ashal mooy téere yi ñuy njëkk a jàng ci majaalis lan la wax wa zubtidaa'in wa i'tizaalil fussiqaa min ghayri takfiirin siwaanaa fi liqaa aw qaala bil kulli rabbi alima min duuni juz'iyaatihi aw jassama nee na koo xam ne mubtadi' la ak koo xam ne mu eh, mu'tazili la ñaar ñooñ ay niti bi daa lañ waaye kenn du leen yéefarloo dañ leen di dañ leen di jàppe ay kàccoor waaye kenn du leen yéefarloo ku dul koo xam ne rek dafa dàq ne suñu borom tabaaraka ta'aala duñ dajeek moom ëllëg wala koo xame ne maanaam day weddi dekki daal wala koo xam ne daa jàpp ne suñu borom tabaaraka ta'aala mbir yi buñ ko dajalee yépp la koy xam maanaam al kulli ya'lamu al al umura bil buñ ko dajalee amma bil juz'iyya la maanaam juz'iyyatil umuur yàlla xamu ko waaye kulliyatil umuur la xam loolu kéefër la wal iyaadu billah kon yàlla lépp la xam eh, moo xam la aju ci jëfi jaam ñi moo xam la aju ci ay jëfam moom yàlla moo xam la aju ci jëfi ay mbindeefam moo xam lu mu lu man di doon suñu borom tabaaraka wa ta'aala daf koo xam allahu akbar ahaata bi kulli shay'in ilma lépp la xam lépp lépp lépp la yàlla xam ya'lamu xaa'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur yàlla xam na wari bët yi ak laga xam ne dañ ko nëbbu ci dënn ni li nga xam ne bët yi daf koy war ki bu ja wa toogoon tey ba am ku muy xool te kenn bëggut bëggut kenn xam ne daa am lu muy xool war yooyu bari wat war di barastiku di tarxis di di am ñu muy xool jàpp ne kenn xamu ko yàlla ne xam naa loolu ak len na ci dënn ya kon kooku dara na ko ci dara nëbbu ko ci asamaan ak suuf inna allaha la yaxfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa kon loolu lu jara jara bàyyi xel la moo tax cheikhul islam ibn taymiyya rahmatullah rahmatullahi alayhi di wax ne li nga xam ne moo di suñ borom tabaaraka wa ta'ala dafa doon loo xam ne lu ma kumat sëkk la moom suñ azza wa ay turam dafa nekk dafa nekk tur yoo xamee ne dafa rafet la gën a rafet ci ak moo nekk ci sunu borom tabaaraka wa ay turam loolu mooy li am kadhalika euh, loolu itam kadhalika moom la dongaam boobu di al-allaamatu ibn al-qayyim di wax nee na ay turam dafay tele ay melakaanam mooy tur ya gën a rafet tokk tokk ci tur ya gën a mat amul ci tur yi tur yu gën a rafet tur yàlla lu jar a bàyyi xel amul ci tur yi turi yoo xam ne mën naa taxaw palaasu tur yee loo xam ne mën naa signifier mën naa mën naa wane li nga xamee ne si nii moo di signification bi léeg-léeg nekk tur yooyu bu bu yàlla tuddee boobu rek boobu rek moo moo xaj moo moo moo mooy li li dëkk fa moom li mën a nekk ca moom la chaque. allahu akbar loolu dalay jàngal ne sunu boroom tabaaraka wa taala lahu al-asmaa'u al-husnaa jalla wa ala jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu maanaam kon sunu boroom tabaaraka wa taala e, turam yi benn bo ci jël rek bu mën a doon dafa doon loo xamee ne bëgg na rafet la muy tekki leen lu nekk tur wu nekk la muy tekki la gën a rafet ci luy ci lu ci loo xamee ne ab signification la moom la tur yay tekki tur woo ci jël rek la gën a rafet ca mbir mu mën a doon ca loolu yi nga xam ne moom la tur yay tekki la ca gën a rafet moom lay doon kon kooku wax dëgg yàlla shakk ci ni e, lahu al asmaul xusna wa sifatul ula waaye mbokk jullit yi dafa bokk ci ga yi nga xam ne itam kadalika waroom xam-xam yi teg nañ ko ngir mën a dégg turu sunu borom wa taala moo di moo di asmaullahi alxusna alaamun mutaradifa wa awsaafun mutabayina turi sunu boroom tabaraka wa yu rafet yi ay mandarga yu ànd waaye nag ay melakaan la yoo xam ne dañoo faccantikoo loolu mooy lan euh, turi sunu boroom tabaraka wa turi yëpp benn bu nekk ci tur ay mandarga yu ànd maanaam benn bu nekk mandarga la boo xam ne daa am ku muy tegtale kenn kese chaque te mooy sunu borom mi nga xam ne kenn la moom lañ moom lañ ciy wooye di ci deyaaleeg moom di ko ci xettali ko tur bu mën a doon rek boo ko jëlee benn mandarga bu buy wane kenn kon ay mandarga la ci côté boobu ay mandarga yu ànd ndax day wane jëmm yàlla ji ay mandarga la wane jëmmi sunu borom jalla wa ala kon tur wu nekk ci tur yàlla yi day tele jëmmam ja jalla wa ala waaye ay melakaan la yoo xam ne itam yu faccantikoo la ta mooy lan benn bu nekk am na melakaan bu muy tegtale ci melakaani yàlla yoo xam ne bokkut sa moroom waaye nag melakaan woo dafay doon yoo xam ne yu yell ci ak matam la yu yell ci ak màggaayam jalla waala kon boo xoolee ci côté boobu dañoo faccantikoo ndax tur wu nekk am na melakaan bu nekk ci moom bu bokkut ak melakaan bu nekk ci weneen tur wa ci misaal ar-Rahmaan turu ar-Rahmaan Eh, boo xoolee tegtale gi ñuy tegtale yërmande dañuy tele melakaanu yërmande ci suñu borom jalla wa ala dañuy tegtale melakaanu yërmande ci suñu borom tabaraka wa moo tax ci côté boobu dañuy tàqale kook dañuy faccante kook turu alqadir mooy aji am kàttan ci kooku day tegtale kàttan xam nga ne qudra kàttan bokkut ak rahma turu as-sami'a mooy aji dégg ji la muy tegtale mooy melakaanu ak dégg mooy yàlla day dégg kon bokkut ak tuuru albasir mi nga xam ne dafay tegtale ak gis euh, kon melakaan woowu yi tuur yi tegtale bokkut ak weneen melakaan bi nga xam ne tuur wa ca des da koy tegtale wala tuur woowu melakaan bi muy tegtale bokkut ak weneen tuur wa nga xamee ne dafa am weneen melakaan mi muy tegtale kon ci côté boobu ay melakaan la yoo xam ne ñoo fàccanti ko boo xoolee itam euh, benn tur benn tur ci tur yàlla yi mën naa tegtale ñaari melakaan. aha wala ñu ne lu ëpp benn tur ci turi yàlla yi mën nañoo tegtale benn melakaan boog laa bëgg wax maanaam du jaagee ne benn tur rek mooy tegtale benn melakaan waaye boo boo jëlee beneen tur boole leen ñoom ñaar mënuñoo bokk benn melakaan ok lu ëpp benn tur. mel ne ñaari tur ci tur yàlla yi mën nañoo tegtale ñoom ñoom ñaar benn benn melakaan kese nga xamee ne ñooy bokk waaye duñ dàqali lu mel ne arrahman arrahim som ñaar ñoom ñaar ñëpp day tegtale yërmaane donte nag yërmaane ji nekk ci bokk bokkut ak yërmaane gi nekk ci arrahim ko leen ci waroom xam-xam yi di waxe ni ki lu mel ne alqadir wal qadir wal muqtadir yooyu yëpp dañuy tegtale kàttanu suñu borom tabaraka wa taala kon la shakka ci ne melakaanu suñu borom tabaraka wa taala Eh, melakaan yi nekk ci ay turam azza wa jalla du dàqonteeg mukk li nga xamee ne si nii moo di ay mandargaam maanaam sun borom azza wa jalla tur yëpp boo ci jël day wane aw melekaanam day wane ne am na melakaan wu muy wane ci sun borom tabaaraka wa waaye melakaan wu muy wane itam du tax mukk eh, mandarga ba tur way wane ci yàlla mandarga gi muy wane ci yàlla nga xam tur bi day dektale yàlla lu tax mu dàqu ànd ak ne maanaam tur woowu wi nga xamee ne si nii dafay wane melakaani suñu borom tabaraka wa taala du dàq du dàqonteeg mandargaam du toog dàqonteeg li nga xamee ne si nii mooy mandargay tur woowee mukk wuuteeg nag melakaanu mbindeef euh, soo xoolee nit ki mën nañ koo melal dara te loolu mën naa bañ nekk melal ko ay ay moom doomu aadama ji wala ay mbindeefam la shakka ci ne ay mbindeefam mën nañ leen a tuddee dara loo xamee ne loolu mm, kii lay doon ci ñoom eh, melakaan lay doon ci ñoom loolee waaye nag loolu day dàqanteeg li nga xamee ne si nii mooy mandarga melal yooyee ñu leen melal mën naa dàqanteeg mandarga. mandarga ci ñoom ngir ñaari mbir la ci jiitu moo di euh, la shakk ci ne doomu aadama yi seeni melakaan dañ koo bokk te melakaan yu bokk mu la la muy tekki mooy munta ànd ak li nga xamee ne seen yi moo di mandarga boo xam ne kenn ku nekk danga koo jagoo bu dee ñu ay mandarga bu dee ay melakaan dañ koo bokk kon kenn mënu caa féetewoo lenn loo xam ne lay doon ci yow mandarga juyoo nag melakaani sunu borom tabaraka wa taala melakaani sunu borom benn bu nekk. melakaan yi benn bu nekk bokkut teg sa morom benn bu nekk bokkut ak sa morom am nga lu muy wane ci sunu borom tabaaraka wa taala looloo tax melakaani yàlla yi yi nga xamee ne daa nekk ci tur yi azza wa jalla du dàqan du dàqanteeg mukk du dàq mukk li nga xamee si nii mooy mandarga eh, ya nga xamee ne moom la tur yooya doon ci sunu borom azza wa jalla beneen ba ca des moo di mm, jaam bi mën nañ koo tuddee dara. mel ne ñu tuddee ko ku am kóolute wala ku dëgër wala ku gëm yàlla te fekk du ko melakaano ju yokk suñu borom tabaaraka wa taala yàlla luñ ko tuddee rek luñ ko tuddee rek da koo melakaano ginnaaw luñ ko tuddee def koo melakaano kon mandarga yooyu nga xamee ne tur wa da koy wane mandarga woowu yi nga xamee ne moom lay tur wane ci yàlla melakaan woowu du ko dàq mukk kon kooku laa shakka ci ne mooy ki nga xam ne mooy suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu kon turi sunu borom tabaraka wa taala ay mandarga la yoo xam ne dañoo boo dañoo ànd waaye ay melakaan la yoo xam ne itam dañoo dañoo tàqaliko dañoo faccanti ko eh, bokk na ci régal yooyu it nga xam ne dañ ciy déggee itam turi sunu borom tabaraka wa taala muy régalum ñeenteel bi mooy asmaullahi azza wajal mutafadila turi sunu borom tabaraka wa taala dañoo gën a lante am na ñu am na gën a féete kaw loolu la dafa sax ci euh, li nga xamee ne moo di sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam dëgg la suñu borom tabaaraka ay turam yëppam daa doon yëgg na rafet ay melakaanam daa bokk ci doon yëgg na kawe waaye nag tur yi laa shakk ci ne dafa làmboo dafa làmboo ay melakaanam tur woo gis am na melakaan waaye nag boo xoolee lenn ci tur yi ñoo gën yeneen yi ca des yenn ci melokaan yi itam ñoo gën a ñoo gën a féete kaw yeneen yi ca des te loolu la shakk ci ne sax na ci xadis bu wér wala ci ay xadis sax yu wér yoo xam ne dañoo wax ne yàlla am na tuur wa gën a màgg am na tur wa gën a màgg woo xam ne buñ ko ci wooyee mu wuyu ko ci ñaanee buñ ko ci laajee mu joxe aha yonent bi alayhi salaatu wasalaam itam sax na ci ne sunu Boroom tabaaraka wa taala bind na ab téere boo xam ne mi ngi ko teg fa moom ca kaw arash mu ne sama yërmande moo not li nga xamee ne mooy sama mer sama yërmande moo not li nga xamee ne mooy sama mer moo tax Cheikhul Islam Ibn Taymiyya rahmatullahi alayhi moom lam jàpp sax boo demee ci Majmu'ul Fatawa nee na wenn melakaan kese nag mën nañoo gën a lante ci seen biir wenn melakaan donc lu mel ne rida rida gërëm loolu melakaan la ci yàlla yàlla day gërëm waaye la chàkk ci ne dañuy gën a lante ci seen biir dañuy gën a lante moom benn melakaan wi jëmmi ngëneelu yàlla day gën a lante am na ngërëm goo xam ne moo féete kaw geneen ngërëm ga ca des te lan xam ngeen ne yàlla ngërëm gi muy gërëm ñu gëm yonente moo gën a màgg ñi muy gërëm ñeneen ñu bokk te ñoom ñu yàllay gërëm kooku foofu benn melakaan la woo xam ne dafa gën a lante kenn du xam ne kenn du wax ne ngërëmul yàlla ci yonente yi euh, ngërëmul yàlla ci waliyu yi wala nit ñeneen ñu bokkut ak moo féete kaw ngërëmul yàlla gi muy gërëm yonente yi déedéet loolu mënta nekk niki noonu itam yërëm gi muy yërëm yonente yi moo gën a mat yërëm gi muy yërëm ñeneen ñi ci des wàqante gi muy wàqanteeg lenn ci ay jaamam moo gën a mat wàqante gi muy wàqanteeg ñeneen ñi loolu dafa naa ne lu leer nañ ñi la yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ci ahadis yu limu yenn yi ñu ngi ci sunan ya lu mel ne ba nekk ca sunan Tirmidhi ak ci Abi Dawud ibni Hibban ibni Hibban ak al-Hakim ci isnaad bu wér jóge ci Burayda al-Aslami yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa dégg jenn waay ji wax di ñaan di wax ni allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta allah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad fa qaala walladhi nafsi biyadihi laqad sa'ala allaha bismihi al-a'zam alladhi idha du'iya bihi ajaba wa idha su'ila bihi a'ta ba waaja waxee loolu rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaja dana yàlla maa ngi lay ñaan ci jaare gi may jaare ci ne man mii damay seede ci ne yow yow yaay yàlla amul benn bur bu ci dëgg bu dul yow yow yaay ki nga xam ne yaay kenn ki amut amoo moroom yaay ki ñu jublu ci aajo yow yaay ki nga xamee ne amoo doom sa du doomi kenn te amoo nawle lu tax mat gum mat kawe gum kawe ak tedd gum tedd ak aajo ak woomal gum woomal nga xam ne aajo woowul kenn loolu dafa dàqonteeg muy am doom wala muy dokki muy nekk doomu muy nekk doomi kenn wala muy am nawle jalla wa ala bu waxee loolu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam daa wax ne maa ngi ci nga xam ne sama bakkan mi ngi ci yoxoom mi ngi ci loxoom ñaan na yàlla ci turam wa gën a màgg kon ginnaaw am na mooy gën a màgg kon la muy tekki mooy am na tur yoo xam ne tur yi moo leen gën a màgg yëpp yëpp a màgg nag yëpp waaye dafa am tur bu gën a màgg ci tur yi nee na ñaan na ko te mooy tur woowu yi nga xamee ne boo ko ci laajee mu jox la boo ci ñaanee mu wuyu ko ci laajee mu jox la loolu mbokk jullit yi la chaka ci ne euh, bokk na ci régal yi nga xam ne euh, dañ koy déggee turé sunu borom tabaraka wa taala jalla wa ala beneen ba ca desaat moo di itur yi ci régal yi nga xam dañ ko danañ ko ci mën a déggee mooy juróomi juróomeelu régal bi mooy asmaullahi azza wa jal ghayru mahsuratin bi adadin muayyan euh, turi sun borom tabaaraka wa taala tënkuñ ko ci benn lim kenn xamunum toll kenn mënu koo tënk loolu itam lu jara sun lu jara bàyyi xel la Euh, lu jar a bàyyi xel la kenn tënk ko ci ab lim de loolu tam njaam bi na ko bàyyi xel kenn tënk ko ci benn lim teg si ñëw di ko tënk ndax yonent bi alayhi salaatu ci benn xadiis day wax ne yàlla maa ngi lay maa ngi lay ñaan ci wépp tur koo xam ne da nga ko tudde sa bopp wala nga wàcce ko ci sa téere wala nga xamal ko kenn ki say mbindeef wala loo xam ne da ko koo aakimoo xam-xam kumpa la yow rek yaa xam. ah loo xam ne nag yàlla da ko aaki moom moom moom rek moo ko xam la shakk ci ne loolu kenn mënu koo takk kenn mënu koo lim kon kenn mënu koo lim ci benn ci benn lim limité ko benn lim bu ñu takk déedéet loolu mënut a nekk. am na benn xadis nag boo xam ne dafay ñëw di wax ne inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha daxala aljanna yàlla am na juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent ku ko tënk mokal ko xam la muy jëfe xam la muy tekk jëfe ko kooku nga a àjjana xadis boobu la muy tekki kenn jubluwu ci ne yàlla juróom quatre-vingt-dix tur yooyu rek la am mooy juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent yooyu rek la am dégg nga tekkiwul loolu de la muy tekki mooy lii ci ay turam la bokk loolu lay tekki ni ko Ibnu Usaymin rahmatullahi alayhi di firi sax mooy ku naan mi mel ne ko waxoon ne man day am naa téeméeri dërëm yoo xam ne dama ko waajal pour saraxe kon tekkiwul ci ne amul yeneen i dërëm yu nekk ca moom waaye la muy tekki mooy yii de ko waajal pour mu pour man caa saraxe kon lee mooy am na bokk na ci ay turam yoo xam ne fukk la ñeen fukk juróom-ñeent fukk la ak juróom-ñeent doon yoo xam ne ku ko mokkal xam la muy tekki jëfe ko kooku da ngay tàbbi àjjana kon loolu ci ay turam la bokk la bëgg a wax yàlla am na rek la wax yàlla am na juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent am na la wax waaye waxut ne juróom yàlla juróom-ñeenti tur juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent la am waaye da wax ne yàlla ñeel na ko juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent mooy quatre-vingt-dix-neuf bokk lay wax kon loolu la shakk ci ne lu jar a bàyyi xel la ci turi sunu borom yi tabaraka wa taala am na yu ci des yoo xamee ne xëy na waxtu wi dañoo dab bu subaa ak jàmm danañ koy yeggale dugg ci li nga xamee ni moo di réega liñ mën a déggee melakaani sunu borom jalla wa ala ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq eh, kon foofu la ñu yemandi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 أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام